أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت اسم الله عليها صواف فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها صواف وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم lan yanaala allaha lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaalu taqwa minkum kazaalika saxxarahaa lakum litukabbiru llaaha alaa maa hadakum wa bashiril muhsiniin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 di gisante hadis bi nga xam ne mooy bu sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mu ne muy wax ne maanaam moom ci jëmmi boppam bi nga xamante ne dafa ñëw euh, Muzdalifa bi mu yegsee mu ne salla al-maghrib wa salla ba'daha rak'atayn thumma da'a bi 'asha'ihi fata'asha thumma ara ura fa adhana wa aqama qala amr maanaam euh, mu ne euh, bi nga xamante ne Euh, dafa julli timis euh, ginnaaw ga mu julli ñaari rakka daal di reer daal laata reeram euh, mu daal di reer daal nag digg daal di wax ne maanam am kii nga xam ne mooy Zuhayr moom mu sikki sàkka ne dama yaakaar ne fa azana moom dafa noddu wa aqama daadi di taxawalaat maanaam amrun mu ne xaw ma nag sikki sàkk gi ndax ci Zuhayr la jóge walla maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci Zuhayr la jógee rahimahullahu wallahu aalam mu ne summa sallal isha rak'atayn toog mu julli euh, gee ñaari raka gisoon nañ ci baabu man qaddama da'afata ahlihi bi laylin fa yaqifuuna bil muzdalifa wa yad'uuna wa yuqaddimu idha ghaba al qamar buntu ngi ki nga xamante ne moom day jiital ñi néew doole ci njabootam ci guddi gi bu ko ñu daal di taxaw daadi euh, daal di taxaw ca daal di ñaan euh, daadi nag jiitu maanaam jiitu minan bi nga xamante ne moom la euh, jant maanaam weer wi di sox ñu gisoon ci ne Seydina Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la Saalim waxoon ne moom day kaana yuqaddimu da'afata ahlihi fa yaqifuuna 'inda al-mash'ari al-haraami bil-Muzdalifati bi laylin fa yazkuruuna allaha ma bada lahum thumma yarji'uuna qabla an yaqifa al imaamu wa qabla an an yadfa maanaam mu ne kon nag mu ne moom day daan na jiital ñi nga xam ne ñooy ñu néew doole ci njabootam su ko defee ñu daal di taxaw fi nga xam ne moom moo ci mashar xaraam yi ca Musdalifa ñu ci guddi gi ñu daal di tudd yàlla borom bi subhaanahu wa taala nga xam te ne moom moo feeñ ci ñoom Euh, topp mu ñu daal di jull ñu daal di dellu lu maanaam euh, de maanaam dem minam lu jiitu imam bi euh, di ñëw moom ak gàngooram gisoon nañ ci tamit hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bi nga xam ne dafa wax ne ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min jam'in bilayl yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ma yabal maanaam ñu jógee ci Muzdalifa ci guddi naka noonu am na ci riwaaya bi ci tegu mu daldi wax ne ana mimman qaddama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laylatal muzdalifati fi da'afati ahlihi man de dama bokk ci nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen a jiitaloon maam ñu teel dem guddi gi nga xam ne mooy guddi gi Muzdalifa ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu déew doole ci wàñ ci njabootam ñu gëseen ci hadith sayyidat Asma radiyallahu ta'ala anha bi nga xam xamante ne moom tamit moom la doon wax Abdullahi e, ibn Kaysan e, rahimahullahu taala nga xam te ne mawla mawla la ci moom e, mu ne ko mooy bu ko doon laaj yaa bunayya hal xaaba al qamar maanaam bi mu nekkee Muzdalifa bu taxaw di julli maanaam di di julli waxtu daan ne daan ne ah waaw ndax sama doom waaw ndax weer wi moom fenk na ndax weer wi sona nee mu ne ko déedéet mu ne ko mu julli waat ba yàgg mu ne mu waxaat ko ma mu julliwaat waxtu ne ko ah waaw yaa bunayya hal ghaaba al-qamar ndax weer wi euh, sona mu ne ko naam mu ne ko waaw mu ne mu daal di dem mu ne daal di dem bi mu ko laajee loolu nag ne ko ah waaw guddi gi day maanaam ñu ngi ci guddi gi ba léegi de mu ne ko yaa bunayya inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam adina li zu'am maanaam ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam da def ko maam jox ndigal ñi xam ne moom mooy euh, Euh, jigéen ñi maanaam jigéen ñi maanaam ñi di tukki naka noonu gisoon nañ ci soxna Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la xam ista'zanat sawratu nabiyyi sallallahu so wa sallam laylata jam'in wa kanat thaqilatan sabtatan na adina laha maanaam ne yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam jox na ndigal soxna sawratu radiyallahu anha euh, mu guddi Muzdalifa mu daal te moom maanaam mu daal di jiitu ndax moom dafa diisoon ba noppi dafa mu jox ko ndigal te loolu nag ci beneen eh, riwaaya bi mu daal di wax ne fala an akuna sta'zantu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kama sta'zanat sawdatu ahabbu ilayya min mafruhin bih maanaam ne eh, man day giñ naa ne ma laajoon digal yeneen ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne noonu la ko sayyidatu eh, sawdatu radiyallahu anha defe moo gënoon a sopp ci man ci lépp loo xam ne doon na ma bégloo léegi nag ñu war a gis baabul imam al-Bukhari rahimahullah ne baabul mata yusalli al-fajr bi jam'in baabul bunte ngi ni boo xam ne day laajte mata ana kañ mu yusalla yusalli lay julli maanaam imam bi ak wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy mbooloo mi kañ lay julli al-fajr fajar bi jam'in te Musdalifa maanaam nga xam ne gisoon nañ ne dafa bokkoon ci yi mooy jama maanaam loolu tamit bu laaj bi moom mooy gis nañu li nga xamante ne moom moo aju ci fanaan gi nan lay deme ak taxawaay bi ak lan moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën a li ñu fa mën a fanaan moom mooy xaaja guddi bu mujj bi fekk la fa maanaam donte lu néew temps bu néew nga fa def waaye na la fa am benn maanaam partie bu la ci fekk mooy xaaja guddi gu njëkk gu mujj gi ah, naka noonu tamit taxawaayu Muzdalifa comme ni ko fuqaha Maliki mbooloo ci rahmatullah di waxee maanaam mooy taxawaay bi. moom mooy farata waaye fanaan gi moom sunna la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee waaye nag bu boobaa ñu fay julli tamit maanaam gisoon nañ tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo fa war a ñoo war a jiitu maanaam ñi nga xam ne ñooy borom ak way néew doole mën nañ leen a jiital léegi nag laaj bi moom mooy kon léegi ñi fa desandi maanaam ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ñeneen ñi ci def te des fa ñooñu ca nefa ñooñu kañ lañuy war a mën a euh, julli nag fajar maanaam euh, ca Muzdalifa loolu nag laaj bi boo gisee mu daal di ñëw moom mooy euh, ne dañ euh, julli gi dafa war a euh, maanaam daf dafay am ci anam goo xam te ne bokkut ak nam daan amee comme ni mu ko indee ci hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu moom la indi ñaari yoon indi ko ci tënk ba nopp indiwaat ko tamit ci yaatal mu daal ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab li haddathanaa Amr ibn Hafs ibn Ghiyath ibn Talq rahimahullahu taala moom gisoon nañu ne maam ay xadiisam maam imaam Bukhari rahimahullahu taala moom moo ko solo maanaam moom imaam al Bukhari moom moo ko solo ci moom waaye waa xam kutubu sitta ba mu des imaam Ibn Maaja ñoom ñëpp solo nañ ay xadiisam ba ñoom ñoom maam ñu solo ci ku solo ci moom mun a qaala haddathana Abi Sa'ba moom a nettali maanaam te moom mooy. Abu Umar Hassan Ghiyaas ibn Talq ibn Muawiya rahimahullahu ta'ala bokk juróom-ñetteelu génération bi génn àdduna 117e année génn àdduna 194e année euh, maanaam doom ji nga xamante ne moom ci moom rek la jëlee comme niñ ko gisee maanaam solowul lu dul ci baayam moom mi ngi génn àdduna 222e année na gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom nag waa Kuufa lañu rahmatullahi alayhim moom mu ne qaala haddathana al-A'mash muy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathani Umaara te mooy ibn Umayr at-Taymi moom waa Kuufa la tamit rahimahullahu ta'ala génn àdduna ci mm, euh, lii wërwëroo ci quatre-vingt-dix-huitième année jàpp centième année bi euh, nekkoon Kuufa am ñu ne sax ci ginnaaw centième année bi ci la génn euh, àdduna rahimahullahu ta'ala moom mu ne an Abdurrahman te mooy ibnu Yazid ibnu Qays an-Nakha'i rahimahullahu ta'ala dakatam ne Abu Bakr comme niñ ko gise woon an Abdullah mu ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na mu ne ma ra'aytu musuma gis an maanaam nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam salla muy julli salaatan ab julli bi ghayri ci lu bokk teg miqaatiha waxtoom maanaam mooy waxtu wi nga xam ne moom la taam moon di ko julli illaa dulul salaatayni ñaari julli mooy jamaa dafa boole baynal maghribi diggante timis wala isha ak gee wa sallaata mu julli al fajar fajar qabla miqaatiha lu jiitu waxtoom maanaam moom mooy dafa julli maanaam boole gi mu boole diggante timis ak gee comme ñu ko gisoon mooy ne julli ti timis moom la euh, yéexe lool maanaam ba nga xamante ne gee bi dafa dugg bu baax loolu moom daanu ko def maanaam boole loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam defu ko woon moom ci li mu gis moom maanaam ci li mu gis waaye nag gis nañu ne loolu lu lu am la maanaam boole diggante timis ak gee naka noonu boole diggante su euh, faj euh, maanaam euh, tisbaar ak tàkkusaan ñaareel bi ci des loolu moo tax fuqaha hanafi rahmatullah alayhim maanaam ñoom lànk ne loolu mënta am lu dul maanaam boole bi ci ci ci bis boobu rek la mën a am mooy Arafat ak bu ñu demee Muzdalifa loolu rek ci lañ mën a boolee li nga xamante ne moom mooy diggante tisbaar ak takusaan wala boog diggante timis ak gée waaye naka noonu fajar gi nag bi nga xam ne moom la wax ne moom la julli lu jiitu waxtoom mooy ne lu jiitu waxtu wa mu taam moon di ko julli waaye borom xam-xam yëpp dëppoo nañu rahmatullahi alayhi ne julli fajar laata fajar gi xar mënta ne maanaam te loolu amul circonstance atténuante maanaam amul benn jamono joo xamante ne nit ki dana mën a taxaw ne lii moom danaa ko julli laataa waxtoom ndax julli faw da nga koy julli ci waxtoom comme li nga xam ne gisoon nañ ko ci kitaabu mawaaqiitu salaat ak euh, ci biir kitaabu euh, taqsiiru salaat ak yu mel noonu maanaam yooyu gisoon nañ ko ci bi bu buntu ci téere yooyu maanaam ne li nga xam ne moom lañ mën a boole mooy tisbaar ak saan ci waxtu tisbaar wala ci waxtu saan wala boog ci seen diggante maanaam bu dee loolu moom moo tax fuqahaa u Hanafi rahmatullahi alayhim ñoom ànd nañ ci ne hadiis yi ñoom da weddi wuñ ko kaara weddi wuñ ko ñoom dañu wax Euh, lii maanaam comme Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu moom dane musul ko gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu julli ci lu dul ci waxtu wi te Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu moom mooy sahibul wisaadayni wan na'layni maanaam wan na'layni maanaam moom mooy euh, sahibul wisaada maanaam mooy mbasan euh, gi ak ak maanaam mooy ñaari daalu carax yi moo daan moo daan moo daan solo yenente bi sallallahu daal la maanaam moo ko daan tegal di ko yoral ak yu mel noonu te moo daan ànd ak daan ànd moom lu bari bu ne mus koo gis kon mooy ne mos amul maanaam kon ñoom loolu moom moo tax ñoom ñu ne xadiis yi la ñun weddiwuñ ko waaye li muy teg ci ñun moom mooy jam ak la maanaam mooy mais boole la boo xamante ne boole suuri la rek maanaam ci image bi la maanaam form bi rek mun moo nekk forme boole waaye dëgg-dëgg xaqiqa bi du boole mooy ne day julli tisbaar ci jamono ji mujj yi jot maanaam jamono yu mujj tisbaar bu ko defee su day fekk tàkkusaan di dugg wala tàkkusaan jot mu daal di jóg julli tàkkusaan maanaam bu dee timis ak gee noonu la def maanaam day julli timis ndax ñoom ci seen mazhab timis euh, dafa yegg ba ci gee maanaam ba ci gee kon day julli timis ci waxtu waxtu timis lay julli maanaam jamono ji nga xamante ne ci lay mujjee jot maanaam nga xamante ne moom bu sëlmalee rek day daal di jóg daal di julli gee day daal di dugg si mu daal di julli gee maanaam loolu moo ñoom lañ jàpp waaye ala kulli xaalan borom xam-xam yëpp rahmatullah dëppoo nañ ci ne munumaa julli tisbaar fekk jotagut munumaa julli timis fekk jotagut munumaa julli fajar fekk jotagut maanaam jant bi bu fekkente ne maadaama jant bi mi fi maanaam munumaa julli timis ak lu ma mën a def ak lu ma mën a jàpp ak lu mënti xew munumaa julli timis voilà bu xësee ba jot nag mën naa boole timis ak gee ci cadre figure yi ñu leen di maanaam te loolu gisoon nañ ko ci kitaabu taqsir salat maanaam naka noonu tamit yi nga xamante ne moom mooy euh, euh, tisbaar maadaama jant bi maanaam jéngagul mënuma koo julli bu xësee ba jéng nag mën naa boole tisbaar ak tàkkusaan loolu ñu jamu taqdim waaye ci charte ci charte ne maanaam yi nga xamante ne moom la leen mën a boole amma li nga xamante ne moom mooy euh, fajar moom ala kulli xaalin mënuma koo julli te jotagul kon nag li nga xam ne moom la wax fii radiyallahu taala anhu li muy tekki moom mooy rek dafa julleegul maanaam daf ko julli eh, ci waxtu woo xamante ne maanaam bokkut ak waxtu yam ko daan julli wallahu a'lam hadith bi eh, gisoon nañ ko hadith numéro mille six cent soixante quinze dinañ ko gisaat léegi insha allah taala hadith numéro mille six cent quatre-vingt-trois imam muslim na ko hadith numéro mille deux cent quatre-vingt-neuf imam abu dawud na ko hadith numéro mille neuf cent trente-quatre Imaam an-Nasaa'i indi na ko xadis numéro six cent huit trois mille dix trois mille vingt-sept ak trois mille trente-huit Imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro trois mille six cent trente-sept trois mille huit cent quatre-vingt-treize trois mille neuf cent soixante-neuf quatre mille quarante-six quatre mille cent trente-sept quatre mille deux cent quatre-vingt-treize ak quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf maanaam kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñépp solo nañ ko moom des Imaam at-Tirmidhi ak Imaam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' wa qaala bil-isnaad al-muttasil fil kitaabi li haddathanaa Euh, Abdullahi ibnu Raja te moom mooy ibnu Umar euh, moom euh, muy Abu Amr dañ koy wax tamit Abu Umar al-Ghadani rahimahullahu ta'ala di waa Basra rahimahullahu ta'ala bokk juróom-ñeenteelu génération génn am na deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag imaam Bukhari tamit rek moom moo solo xadiisam maanaam directement waaye imaamu uh, an-Nasaa'i ak imaam Ibn Maaja tam solo nañ ay xadiisam waaye dañoo solo ci ku solo ci uh, ci moom uh, rahimahullahu ta'ala mun qaala haddathanaa Israa'il te moom mooy ibnu Yunus ibnu Abi Ishaaq as-Sabii'i rahimahullahu ta'ala muy Abu Yuusuf al-Hamdaani rahimahullahu ta'ala di waa Kuufa bokk ci juróom-ñaareelu génération bi nekk sët ci Abu Ishaaq Hmm, as-Sabi'i te mooy Amr ibn Abdullah as-Sabi'i rahimahullah taala maanaam moom kon mi ngi bokk ci juróom-ñaareelu génération bi ci waa Kufa génn génn àdduna centième année génn àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Abi Ishaq mu jëlee ci maamam mooy Abu Ishaq as-Sabi'i rahimahullah taala an Abdurrahman ibn Yazid te mooy an-Nakha'i giñ gisoon léegi mu ne qaala nee na xarajnaa génnoon nañ ma'a Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhu hmm? waaw waaw Abdullah waaw ibnu Mas'ud lu ma wax ah ibnu Mas'ud waaw Abdullah ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala maam ñoom waa Kufa lañ ñoo ñëpp waa Kufa lañ ah, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu maam génn nañ ilaa Makka jëm te Makka suma topp nag xadim naa ñu daal di yegg si jam'an ah, maanaam ci ah, Muzdalifa fa salla maanaam fa salla mu daal di julli salaatayni ñaari julli yi maanaam mu julli ñaari maam li mu bëgg a wax mooy génn nañ dem aji ji Makka maanaam bi nga xamante ne jóge nañu Arafa dañ dañ dem ci Muzdalifa maanaam loolu dafa am kon loolu yëpp dafa am lu ñu xalaat foofu ci yoo ci diggante bi moom loolu la bëgg a wax maanaam kon ñu julli kulla euh, salaatin euh, bépp mu julli as-salaatayni euh, ñaari julli yi kulla kulla salaatin benn julli bu jot wahdaha moom dong bi azaanin maanaam ci noddu la amee wa iqaamatin ak liqaam maanaam ci nodd ak liqaam la amee kon loolu moom mooy euh, kon fii da ngay gis ni sikki sàkka maanaam amu fi maanaam moom dafa ni rek ci nodd la ak liqaam julli gu ñëw wala acha u euh, te reer nag moo nekkoon bay na huma seen diggante maanaam ñoom ñaar kon dafa reer maanaam kon lii lañ doon wax naan mooy mu'tamadu maanaam mooy sukkandikuwaayu fuqaha maliki rahmatullah ci ne mbir mi nii lañ koy defee amma ñi nga xam ne ñoom ñooy Euh, yeneen maam jumhur ulama ci yeneen xadiis yi nga xamante ne euh, yu bari nag yoo xamante ne ñoom ñooy ñoom la mooy yu xadiis Seydina Abdullah ibn Abbas yi Seydina Abdullah ibn Umar yi ak ñeneen radiyallahu anhum maanaam ñu leeral Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhum maanaam ñu leeral ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na julli di dajale waaye du maam julli gi defu ko woon maanaam noddu moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam noddul li xamul ànd ak ne xadiis maanaam lii mën na nekk ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu maanaam dafa euh, euh, maanaam ñaari possibilité moo maanaam bu njëkk bi mooy ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu jaawale ñaareel bi ci def moom mooy sikki sàkke gi nga xamante ne moom la ñu am maanaam ñi ñi ñi Abdurrahman ibn Yazid moom ci boppam moom mooy sikki sàkk maanaam loolu bu boobaa day daal di mooy ne ki soloo xadiis bi moom ci boppam moo sikki sàkk ci ni mu nettalee wala boog ab ki ko soloo ci moom ala xaalin Ah, kon mu daal di noddu daal di li xam wala boog moom mu daal di jàpp ne nii lañ koy defee rek mu daal di noddu daal di li xam fekk gisul woon yenente bi sallallahu alayhi wasallam def ko ndax bis boobu quand même ñu bëree bëri ñoo fa nekkoon te moom àndul woon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokkul woon nekkutoon ñi nga xamante ne ñoom ñooy àndoon ak directement ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax comme ni ñu ko gisee Seydina Usaama radiyallahu anhu moom moo àndoon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi googa maanaam kon mu julli bu nekk mu julli ko moom dong ak maanaam noddu mu am tamit liqam ba pare wala acha u reer gi nag bay na maa nekk seen diggante maanaam lii moom mooy ah, ne al maanaam takki bi eh, al maanaam nekkul sart ci bu dee julli gi jamoo bi jamoo taxiir la maanaam muwaalaat nekku ci sart waaye bu dee jamoo taqdim la muwaalaat da ci nekk sart donte muwaalaat gi ñuy wax maanaam mooy toftale nekkut li nga xam ne dañ naan dañuy julli rek sëlma rek jugaat ci saa si maanaam mën nga am nga temps wu euh, masalan dem jàpp ñu waat am nga temps ak yeneen ak yeneen maanaam am nga temps wu def leneen dégg nga mu ne nag euh, euh, loolu kon mu ne suma topp nag sallaamu julli alfajara fajar gi xiina jamono yi nga xam ne talaa ci la fenke alfajar fajar maanaam kon dañuy gis ne julli na ko ci waxtoom mooy ne kañ bi nga xam ne moom la fajar gi fenk fenk comme niñ ko gisee woon léegi fajar gi laataa muy fink moom du dagan ala kulli xaalin nga julli ko maanaam boo ko jullee da ngay reprendre at léeg-léeg nga dégg ku ko laaj maanaam euh, ne man damay liggéey ji heure bi may liggéey ji fajar jotagul est-ce que mën naa julli laataa may dem abadan maanaam du nekk euh, tont bi mooy abadan maanaam mënta ne maanaam faaw da ngay lan da ngay julli ba da ngay da ngay da ngay boo lenn nga mën mooy nga xaar ba fajar gi jot nga julli ko wala boo yeggee fa ngay nga julli ko nga julli ko voilà moo xam balaa ngay dugg la wala balaa ngay commencer la am nooy nooy nooy nooy yow daal xoolal nan nga mën a def rek ngeen jullit voilà dégg nga bu fekkente ne tamit ci yoon bi euh, maanaam euh, da ngay da ngay tukki wala yoon bi daf lay jël maanaam waxtu bi ngay départ fajar jotagul waaye ba ngay yegg day fekk jant bi di jóg maanaam bu boobaa nga daggante yoon bi rek nga dagg yoon bi loolu mën naa ne maanaam kon yooyu yëpp. maanaam lu jàppandi rek nga def ko su jàppandiwul yooyu yëpp nag da ngay julli euh, ci ci ci ci ci ci ci da ngay julli da julli voilà ci xaal bi maanaam li nga mën def rek da amaanam julli daal julli voilà léegi yow xoolal rek nooy def julli dégg nga dégg nga nga qa'ilun wax nag yaqulu daal di wax na tala al fajru feeñ fenk na jant bi maanaam euh, maanaam euh, fajar gi xar na wa qa'ilun ak aji wax ne yaqulu muy wax naan law yaqla lam yaquloo maanaam fenkagul al fajar fajar gi maanaam fajar gi xaragul maanaam nga xamante ne gisul fajar gi xar sax liiragul ñii naan fajar gi xar na ñii naan fajar gi euh, xarul summa qaala topp mu ne inna rasulullah naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala dafa wax ne inna haatayni naka ñaari as-salatayni ñaari julli yi xuwilata dañ leen a toxale an waxtu yi maa ci seen waxtu fi hadha al makaan ci bile ci bi la bërëb maanaam moom ne sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ñaari waxtu yi dañ leen a toxalee ci seeni waxtu maanaam mooy waxtu yan leen tàmm di def fi hadal makaan ci bi la bërëb maanaam mooy Muzdalifa mooy al maghrib wal isha maanaam timis wala maghrib timis wala isha gee fala yaqdamu euh, maanaam bu mu euh, yegsi bu mu jëm jëm annaasu nit ñi jam'an ci boole maam ci ci Muzdalifa hatta mbéta yooti mu ñu guddee maanaam fekk guddee wuñu euh, buñu bu ñu ñëw bu ñu ñëw maanaam buñu bu ñu yegsi maanaam moom mooy bu fajar gi xaree bu bu jant bi soowee maanaam bu ñu jógee Muzdalifa bu ñuy yegsi Muzdalifa maanaam nañ ci yegsi fekk guddi na lëndëm na mu ne wa salaatul fajr fajar fi hadhihi sa'a ci waxtu wii maanaam waxtu wii tamit la ñuy julli julli fajar te moom mooy jan jamono ji nga xamante ne ñu ngi naan fajar gi xar na ak fajar gi xarul mooy fajar gi xar na waaye daa teel a xar maanaam maanaam jamono ji muy xar rek ñu daal julli ñaar rakkaay fajar yi julli ñaar rakkaay euh, suba yi ku teyet ci bi mus ko bàyyi ñaar rakkaay fajar wala mus ko ba du ci tukki du ci ñàkk tukki du ci Musdalifa du ci feneen musul bàyyi ñaar rakkaay fajar naka noonu musul bàyyi witar tamit mu ne suma topp nag waqafa mu daal taxaw xattaa mbéte asfara mu daal leer maanaam lii tamit beneen masala la suma maanaam euh, maanaam muy sayyidna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dafa taxaw ba mu leer maanaam loolu tamit moom mooy waxtu yi nga xamante ne moom lañu ñu war a départ pour dem Mina moo tax mu ne suma topp xaala mu ne law bu fekkonte ne ne am na ne amirul mu'minin njiitu woy gëm ni afaasa dafa bëgg maanaam moom mooy Seydina Usmaan radiyallahu anhu dafa bëgg al ahna léegi nii jamono ji asaaba dana daj as sunna sunna maanaam xatta yaa subhaanallah maanaam moom sax day wax ne ah wax dëgg yàlla day ki nga xam ne mooy njiitu jullit ñi te mooy xalifa yenent bi sallallahu alayhi wasallam jamono jii ñu ne ci kaw suuf su defee lii bu ñëw bu demoon heure bii nii ci lay ci lay dajee sunna maanaam mooy su ko deful dajul sunna maanaam kon maanaam dak sur la moom maanaam ci yenent bi la aju sallallahu alayhi maanaam moom lan la def ak lan la deful nga may wax nag naan ma diw sàngam ak diw sàngam moom nii la ko gisee nii la def loolu moom après moom na ko xool ngeen rek la ko yéen mais yenent bi moom sallallahu alayhi li mu def loolu mooy sunna maanaam li mu doxale loolu mooy sunna maanaam euh, après ñoom Samba ñoom Demba ñoom euh, euh, Usama ñoom Zeydu ñoom Amrum ñoom Jean ñoom Paul ñoom gaa yëpp ñoom ah, ah, doxale nañ neneen loolu mooy li nga xamante ne matuta bàyyi xel waaw maanaam kenn da bàyyi xel la yàlla tere ñu naan dañ koy jëfe wala duñ ko jëfe maanaam jëmmi bàyyi xel gi rek lañ dul def dégg nga ah, moo tax kon moom mu ne su doon ne amirul mu'minin sax moom radiyallahu def na lii tey maanaam bu jëmoon pas heure bii waxtu wi ci lay dajee sunna fa ma adri euh, xawma ak qawluhu ndax waxam kaana moo nekkoon asra di gën a gaaw am wala boog ndax Usmaan dañu ko Seydina Usmaan radiyallahu anhu xawma sax ndax bi mu li mu wax noonu xawma ba xam wax ji moo gën a gaaw euh, li Seydina bi mu xoolee dégg wax ji Usmaan départ na radiyallahu anhu kon dangay ngay gis ne ñoom ñépp lan moo leen di yitteel sunna loolu moom moo tax buñ ne diw boroom sunna la saaxibu sunna wala asaaba asaaba sunna mooy tagg bi gën a mag nit mënoo koo tagg tagg bu gën a rëy rek dëppoon ak sunna jëf lu mu rëy rëy rëy rëy ay ay tiyaaba jëf bi dëppook sunna moo ko ëpp tiyaaba moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne ci la waxee ñi ji ñi julli woon mu ne leen yéen de mooy bi mu ne Banu Qurayza yéen de li ngeen julli noonu la wala boog euh, bi ñi tiimoon ki tiimoon julli ñaar ñi tiimoon julli kii jot gi euh, euh, ñu amaat ndox keneen ki dem jàpp di julliwaat keneen ki defut dara bi ñëwee yonent bi mu ne ko yow day am ma yow yow fa la ko ajaraane am nga ñaari fay waaye yow nag asabta sunna yow sunna la jàpp. maanaam moo gën a rëy dégg nga moo tax falam yazal dañul maanaam lii lii tamit beneen masala da ciy dugg moom mooy kañ lañ war a départ mooy waxtu wii te loolu mooy waxtu jumhurul ulama amma fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañuy dañuy teel a départ maanaam mooy bu ñuy julli fajar rek nañ daal départ waaye li nga xamante ne moom maanaam xadiis yi dañuy dëgëral ne li gën moom mooy mooy ñu nit ba mu commencé leer bu commencé leer rek mu daal ñu daal di départ nga moo tax falam yëgal te dañu yu labbi muy di talbiya hatta mbete rama mu daal di sànni al jamrata jamratal aqaba mooy jamratal aqaba muy mu dañ ko wax tam jamratal kubra ah, parce que boobu rek lañuy ñuy sànni ca euh, bisub tabaski boobu rek lañuy ñuy sànni yow man naxari bisub tabaski maanaam euh, lii tamit beneen mbir la beneen masala la boo xamante ne moom mooy kañ kañ la ñuy arrêté kañ la ñuy taxaw ci di wax labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka maanaam loolu euh, kañ lañ koy arrêté bu bu loolu tam borom xam-xam yi dañ cee wuute rahmatullah ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhuru ulama maanaam fuqaha ma saf ma ah, hanafi ak shafi ak hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne ñu koy arrêté bu ñu demee ba bay sànni jabra maanaam foofu la ñuy li nga xamante ne moom mooy wax labbayka allahumma labbayka bu ñëpp sànni jamra am na ñoo xam ne fuqaha u maliki rahmatullahi alayhim ñoom bis arafat lañ fay maanaam ñoom buñ jullee euh, arafat ba noppi ci la ñu bu ñuy yegg ci arafat noonu ba balaa ba jant bi di jéng laataa ñuy tàmbalee julli ci la ñuy wax labbayka allahumma labbayka maanaam euh, kon dañuy gis ne Euh, tamit loolu tamit xadiis yi dañoo jàppale waxu jumhur ci buntu boobu rahmatullah ñaareel bi ci des tamit moom mooy mais nag ñoom it jumhur dañoo wuti seen biir ñi nga xam ne ñooy fuqaha Hanafi ak Shafi'i rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne bu ñuy sànni jamra euh, maanaam bu ñuy tàmbali di sànni jamra rek ci la ñuy wax ci la ñuy arrêté wax labbayka allahumma bu ñuy sànni commencé sànni jamra rek dañ koy arrêté ñi nga xam ne ñooy Hanaabila nag rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne bu ñu demee ba sànni ko ba pare la dégg nga euh, hadith bi imam Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko hadith mille six cent soixante-quinze ak mille six cent quatre-vingt-deux maanaam fii la ko mujjee indi comme niñ ko gisee woon taxrij bi gis nañ ko léegi ne ashaabu kutubu sitta solo nañ ko moom def imam Tirmidhi ak Maaja rahimallahu jamii mun a baabul mata yadfa'u min jamen baabul buntu mata rek kañ yadfa'u lay jañu min jam'in ca Muzdalifa maanaam bii weesu lu kañ la lan la masal bi lan la woon kañ lay julli fajar ca Muzdalifa fii nag muy wax kañ lañu war a jóge Muzdalifa maanaam moom te masal boobu moom lañ leeral léegi maanaam ni diggante bi nga xamante ne moom mooy fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim ak jumhur ne waa jumhur rahmatullahi alayhim ñoom dañoo wax ne mi nga xamante ne moom la ñuy déparé moom mooy buñ demee ba mu commencé leer mais nag laataa jant bi di jóg parce que waa alul jaahiliyya ñoom dañ ko daan dañ naan xaar ba jant bi tàmbalee jóg ñu doog a dem waaye ñi nga xamante ne yent bi sallallahu alayhi wasallam mu wuuteeg ñoom comme niñ koy gisee ci xadis bi amma nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, fuqaha maliki rahmatullah moo tax ñoom ñu jàpp ne dañ ko war a teela a def balaa moo leer ngir mu am benn benn problème bañ benn risque mu gaaw a dem waaye nag jumhur wama rahmatullah dañ ne déedéet dañuy bàyyi ba mu leer quand même maanaam ba nga xam ne leer na mooy liñ naan voilà voilà mooy istiraar boobu mooy leer na naññ bu boobaa ñu daal di dem nga mu ne kon nag maanaam wuute googu borom xam yi wuute moo tax maanaam mu mu mu mu ko tarjuma nii maanaam mu def ko comme ab laaj ana kañ la ñuy dem maanaam tontu bi nag moom mooy xaj ci xalis bi mu ne qaala bil isnaad muttasil wal a haddathanaa Hajjaaj ibn Minhaal moom jol an maa yi gisoon nañ ko min ci afraadul Buxaari yi la bokk Euh, imam Bukhari rahimahullah rahimahullah taala muy Abu Muhammad al-Basri rahimahullah taala al-Anmati euh, moom euh, mi ngi génn àdduna deux cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Shu'ba muy al-Hajjaj an Abi Ishaq muy Sabih an Amr ibn Maymun te moom mooy al-Awdi rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah dañ koy tamit Abu Yahya al-Awdi di waa Kufa moom tam bokk ci jaareelu génération bi maanaam moom ci ñi sax taabi'i yu mag yi la bokk yu mag yee mag a mag moom ñooñu la bokk ah ñoom Qays ibn Abi Hazim Sa'id ibn Musayyib ñooñu maanaam génération boobu moom ñooñu la bokk ah euh, moom euh, waa Sham la woon ginnaaw ga mu nekk waa Kufa génn àdduna soixante-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi euh, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rahimahullahu yaqul yaqul moom mu ne shahidtu fekke na Umar ibn sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa sayyidina Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ah, ibn Adi maanaam duwaa waa Banu Adi maanaam ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib maanaam day mbokk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ah, Ka'b mu ngoog waaw Euh, muy euh, sayyidina abu abu amr ibn mu'minin radiyallahu ta'ala abu hasan al-faruq radiyallahu ta'ala anhu euh, moom mu nekkoon gis naa ko fekke naa ko salla mu julli bi jameen ca Muzdalifa maanaam muy jama mu as-subha suba maanaam mu julli fa suba summa topp waqafa mu daal di taxaw fa qaala mu daal di wax ne innal mushrikiina naka yii woy bokkaale yi te yéeféer lañ maanaam woy bokkaale yi kaanu nekkoon nañu laa yufiiduuna daan bàbbeeku Euh, hatta mbéta tatlu'a mu daal di fenk ash-shams euh, jant bi mm. maanaam ñoom yéefir dañ balaa ñu doon bàbbee ko foofu maanaam jugee Musdalifa di dem mi naan dañ daan voilà bàyyi ba jant ba jant bi génn wa yaquluna ñu naan ashriq sabir maanaam ashriq fenkal sabiru sabir maanaam mooy la mooy dañ naan sabir fe maanaam mooy genre rek euh, ah fi mu toll day Euh, euh, comme loolu fa ah, ah, ah, euh, waaye na fenk rek maanaam maanaam mooy mooy nañ xaa waaye sa biir waaye fekkeel fenku jant bi maanaam loolu lay fekk loolu lay fekk rek comme fa atba'uhum mushriqina comme ni Alxuraan wax maanaam ñu topp leen mushriqina ci fenku jant bi jamonoy fenku jant bi loolu lay rek maanaam ñoom ñoo fenk xam nga mushriq mooy kii fenk mais maam li muy tekki moom mooy ci jamonoy fenku jant bi maam ñoom ñu fekkee ko maanaam mooy fenku jant bi maam jant bi daa fenk seen kaw loolu lay tekk maanaam ñoom tamit lool lañ doon wax ashriq sabir wa an sabir nag mooy doj bi gën a mag ci doju Makka yi mooy montagne bi ci gën a mag maanaam mooy wa an na nabiyata yenente bi nag sallallahu alayhi wasallam xaalafahum daa wuuteeg ñoom maanaam loolu tamit day wane wuute gi ñu war a wuute gi yéeféer yi ala kulli xaal maanaam ak solo gi nga xamante ne moom la am solo ci lépp nag yent bi sallallahu alayhi wasallam daa iman day bëgg di wuute ñoom su ma topp nag afada mu daal di bàbbeeku maam jóge fa qabla lu jiitu an tatla ci mu fenk ash-shamsu jant bi maanaam ci mu jóge fa ah laata jant bi di fenk te moom mooy lan moom mooy kañ mooy bu leere mooy mooy kon li mu tekk moom mooy kon xaar na ah voilà te loolu tamit day dëgëral li nga xam ne moom mooy mazhabu jumhur ulama rahimahumullahu taala hadith bi imam Bukhari dina ko indiwaat hadith numéro trois mille huit cent trente-huit euh, ci kitaabu manaqibul ansar mam baabu ayyamil jahiliya imam Abu Dawud rahimahullahu taala dina ko indi hadith numéro mille neuf cent trente-huit hadith bokk na ci hadith yi imam Bukhari wéetu ak walif imam Muslim ndax imam al-Bukhari euh, moo ko solowaat hadith numéro trois mille huit cent trente-huit imam Abu Dawud solo na hadith numéro mille neuf cent trente-huit imam at-Tirmidhi xadis numéro huit cent quatre-vingt-seize la ko indi imam An-Nasa'i nag di ko indi na ko xadis numéro trois mille quarante-sept imam Ibn Maaja na ko xadis numéro trois mille vingt-deux imam Ahmad indi na ko xadis numéro quatre-vingt-quatre deux cent deux cent soixante-quinze deux cent quatre-vingt-quinze trois cent cinquante-neuf trois cent quatre-vingt-cinq kon ñu gis na xadis bi euh, waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ko moom def imaamu Muslim rahimahullah imam Muslim boo wéetoo ci ñàkk solo xadis euh, bi ci waa ashaabu kutubu sitta euh, rahimallahu jamii'a mu ne baabu talbiyati wa takbiiri ghadata nahri hina yarmil jamrata wal irtidaa fi sayri baabu buntu at talbiyati maanaam euh, talbiya mooy wax labbayka allahumma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulka laa sharika laka wat takbir ak kabbar maanaam gisoon ne kon euh, loolu dañ ñëwal wat takbir ak kabbar ghadata nahri suba ma euh, bisub tabaski suba tabaski gi xiina jamono ji nga xam ne yar mi moom lay sànni al jamrata jamra wal irtidaaf ak euh, yóbbaale fi sayri ci tukki maanaam mooy amuñ koo àndal mu war sa gannaaw maanaam ci sa gannaaw gëléem maanaam mooy bu dee chauffeur nga nga yóbbaale kenn ci oto bi loolu mooy irtidaaf ah euh, loolu moom mooy voilà loolu mooy fi sayri ci tukki bi ah nga léegi nag fii buntu bi tarjuma bi dafa am ñetti mbir yu ci am bu njëkk bi moom mooy talbiya bi maanaam ne bis bu ñu xëy dañoo maanaam talbiya gi dañ koy def mooy labbayka allahumma labbayka ndax baat ndax talbiya gi dafa am gisoon nañ ci ne fi ñu koy defee moom mooy bu ñu tàmbalee fële ca euh, miiqaat ya maanaam bu ñu armaalee ci lañu koy daan de tàmbalee léegi nag mu def kañ maanaam lu ñuy bëri lu ñu koy def wala duñ ko nekk def lu bëri loolu tamit borom koo xam ne rahmatullah am dañ cee wuute jumhuru ulama maanaam hanafiyye shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñoom dañu ne def ko lu bëri moo gën comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu siiwee ci hadith sayyidina Jaabir bi radiyallahu anhu mam sayyidina Jaabir dafa solo hadith boo xam ne radiyallahu anhu dafa nettali aju yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk hadith bu gudd gudd gudd dégg maanaam xadis boobu nag daf ci leeral yu maa maanaam ne yent bi sallallahu alayhi wasallam euh, mu fu mu fu mu yéegee ci benn xur wala muy wàcc ci xur wala mu gis mbooloo wala yu mel noonu rek day daal day continuer di def talbiya di labbayka allahumma labbayka maanaam ci jamono yu nekk daf maanaam jamono yu nekk dañuy sopp nga def nga def talbiya maanaam kon bu boobaa buñ départ ñoom moo tax ñu ne dañ koy bëril nit ki di ko bëril moo gën ñi nga xamante ne nag ñoom fuqahaa Maalik rahmatullah ñoom dañu ne na maanaam bu mu bëri ba di ko sonal ba di sonal nit ki waaye tam bu mu tuuti ba ba nit ki sàggane di ko sàggane maanaam mooy te loolu dina ci doy masalan ginnaaw julli bu jot mu def ko ginnaaw juróomi julli yu ne mu def ay talbiya léegi nag kon foofu dañ cee wuute léegi fa ñuy arrêté tamit gisoon nañ ni dañ cee wuute loolu gisoon nañ ko waaye moo tax xaar Bukhari rahimahullah bu waxee lii lii day daal di nekk loo xam ne day wuute li fuqaha maliki wax rahmatullah alayhi ngir ne ñoom dañoo jàpp ne te Arafat lañ koy arrêté ñii nag maanaam moom maanaam ndax te ñoom it fuqaha Maliki rahmatullahi alayhi ñoom bu ñu déparé dañ koy dañ koy arrêté maanaam bu ñu yegsee bay tawaaf wala tawaaf Makka dañ koy arrêté maanaam bu ñu tawaafee ba pare ci lañ koy reprendre ci lañ koy defaat ba keroog ba Arafat ñu arrêté alors que ñeneen ñi ñoom dañoo jàpp ne dañ koy continuer rek ba ci kan ba bu ñuy euh, ba suba gi ba bu ñuy sànni jamra loolu mooy benn wa takbiir ak kabbar muy ñaareelu mbir mi ci tarjuma bi kabbar googu nag imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf koo indi fii waaye indiwul xadis bu ciy wax waaye xadis yi nga xamante ne ñoom ñoo ci ñëw am xadis Seydina Abdullah ibn Umar ak xadis Seydina xamante ne dañuy leeral maanaam ci biir am na ah maanaam yuy leeral ne talbiya gi ta Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan waaye da daan dugal ci biir ay ay tahlil ak ay takbir waaye maanaam mooy day day day wax labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak di ko répété ba ben léeg-léeg mu dugal ci baatu allahu akbar wala laa ilaha illa allah loolu moom tax mu wax mu indi ko fii donte donte indiwul xadiis bu ci wax euh, loolu nag bisu Tabaski lay doon beneen bi ci des moom mooy beneen masala bi moom mooy di yóbbaale nit boo tukki ak it ci jamonoy euh, aj gi ngay ànd ak ay nit yoo xamante ne booy waree sa war waay yéene ànd di demandoo bu dee gëléem la wala oto wala leneen yàlla da leen di yóbbaale loolu kon moom mooy masala yi loolu nag dagan rek la def Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab li haddathanaa Abu Aasim ad-Dahhaak ibn Makhlad rahimahullah gis nañ ko al-Basri mu ne qaala akhbaranaa Ibn Jurayj Abdul Malik an Ataa ibn Abi Rabaah an Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa anna Nabiyya Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ardafa yóbbaale woon na al-fadla sayyidina al-Fadl maam mooy daf koo tegoon ci ginnaaw al-Fadl sayyidina al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu fa akhbara al-Fadl sayyidina al-Fadl radiyallahu anhu xabaarana annahu naka moom yonent bi de salaam lam yazal mustoona dañ yu labbi di di lab di talbiya maanaam labbayka allahumma labbayka hatta mbéta rama mu wax ji nag hatta indi wuute gi am ci diggante Hanafi ak Shafi'i ak maanaam ci genn wàll Hanabila rahmatullah am ci geneen wàll voilà ndax bi muy tàmbale la wala bi mu paree la voilà voilà moo tax jum mais day gis ne bi mu bi muy bi muy bi muy tàmbali ndax ngir ne ñoom dañ ne bi muy tàmbali la koy def parce que buñ paree ah maanaam bu paree maanaam bu sànnee bu bu maanaam jamono ji muy sànni mbuum mi mu bañ a nekk di di talbiya maanaam loolu la gis Euh, waaye ala kulli xaal bu ñu sànnee jamra ba pare dañu arrêté talbiya bi gën après ñu dem rend ji seen xar euh, dégg daal di watu ji dem tawaaf ji ñibbi buñ mënee ñibbi wala boog ñu def tawaaf no maanaam dellu mi nan laa bëgg voilà maanaam dellu mi nan après suñu di dellu see ñetti fan ak ayyaamu tashriq après ñu dem ñu ñu ñu dem def tawaafu wadaa ñibbi ñibbi seen voilà maanaam kon euh, yu maanaam moom dañu woon doon dem tarbiya ba keroog muy sànni euh, jabra bi xadis bii nii euh, gisoon nañ ko xadis numéro mille cinq cent quarante-trois dinañ ko gisaat léegi léegi insha allah taala ci xadis numéro mille cinq cent quatre-vingt-six imam Muslim in ko xadis numéro mille deux cent quatre-vingts ak mille deux cent quatre-vingt-un imam Abu Dawud in ko xadis numéro mille huit cent quinze maanaam mille cinq cent quarante cinq quarante trois ak quarante quarante quatre mille cinq cent quarante trois ak mille cinq cent quarante quatre lañ ko gisoon ah dinañ ko gisaat ci mille six cent quatre-vingt-six dinañ ko gis tamit imaam imaam Muslim na ko kon xadis numéro mille deux cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-un Abu Dawud mi xadis numéro mille huit cent quinze imaam At-Tirmidhi na ko xadis numéro neuf cent dix-huit imaam An-Nasa'i in xadis numéro trois mille cinquante-cinq trois mille cinquante dix neuf ba trois mille quatre-vingt-deux imaam Ibn xadis numéro trois mille trois mille quarante eh, imaam Ahmad lu bari la ko indi kon ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu ko rahimallahu jami' muna qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathanaa euh, Zuhayr ibn Harb maanaam euh, mooy ibn Shaddad al-Harshi al moom mi Zuhayr ibn Muslim njëkk a solo hadiisam ci Sahiham ci bi mi euh, ci kitaabul iman maanaam mais nag bu dee ci muqaddima bi Abu Bakr ibn Abi Shayba la mais bu dee ci kitaabul iman maanaam mooy parce que muqaddima bi mën nañ ko bañ bu dee boolewuñ ko ci Sahih bi maanaam boole wuñ ko ci bi mi parce que muqaddima bi daf kaa def pour wax introduction lay def maanaam di expliquer moo tax moom moo njëkk bind téere bu am introduction imam muslim mu ci civilisation yëpp moom moo njëkk def maanaam yi ginnaaw gi lañ tàmbalee bind bind bi téere di am moo njëkk bind bu am muqaddima euh, ñaar kii bi euh, boobu nag euh, indi na ci ga mais Abubakar ibn Abi Shayba la jiital waaye bu dee fii maanaam ci Sahih bi bi muy tàmbali téere bi nag nga xam te ne li ko tax a jóg lay def foofu Zuhayr na Harb bi moom la njëkkee mooy Zuhayr ibn Harb euh, muy an-Nasa'i maanaam euh, Abu Khaysama euh, an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala moom mooñ waasaa maanaam imam Bukhari ak imam Muslim solo nañ kon ay xadiisam ci Sahih seen Sahih maanaam solo nañ directement ci moom waa ashab ñeneen ñi ci def solo nañ ci moom ba mu def imam at-Tirmidhi imam Tirmidhi ba pare ñoom ñëpp solo nañ ci moom directement mooy imam Abu Dawud ak imam Ibn Maaja imam An-Nasa'i dafa solo ci ku solo ci moom ah rahimahullahu taala moom euh, muy euh, Baghdadi An-Nasa'i rahimahullahu taala euh, moom mi ngi gën a àdduna cent soixantième année gën a àdduna deux cent trente-quatrième année deux cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Wahb ibn Jarir te moom mooy ibn Hazim ibn Zayd ibn Abdullah al-Azdi rahimahullahu ta'ala muy Abul Abbas bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi di waa Basra rahimahullahu ta'ala génn àdduna 206 ana ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala haddathanii abii te moom mooy Jarir ibn Haazim ibn Zayd comme niñ ko gis Abu Nadr al-Azdi rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-benneelu génération bi génn àdduna 85e année génn àdduna 172e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Yunus muy al-Ayli al-Yunus al-Ayli mooy mu Yazid Ah, an az-Zuhri mu ibn Shihab an Ubaydullah ibn Abdullah te moom mooy ibn Utba ibn Mas'ud bokk ci fuqaha sab'a yi rahimahullahu ta'ala génn àdduna 94 ba ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ibn Abbas sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma imam az-Zuhri tabi'i la ah, Ubaydullah ibn Abdullah tabi'i la an Ibn Abbas sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma moom day solo ci ñaar ñaari saxaaba maanaam ñu gis ne xadiis bi kon am na ñaari tabi'i ñoom ginnaaw gi mu am ñetti saxaaba radiyallahu anhum maanaam mu naan na sirna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nee na anna Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma kaana na rindu fan nabi di ci ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam min arafa jógee ci arafa ila muzdalifa ca muzdalifa summa topp ardafa bu yóbbaale al fadl mu sirna al fadl ibn al abbas radiyallahu anhu maanaam mooy doom moom mooy magu sayyidna Abdullah ibn Abbas mooy taawu sayyidna al abbas al abbas nag moom mooy ñi gën a ndaw ci bay tax yenente bi tamit sallallahu alayhi sallam maanaam moom euh, mu jóge nañ kon minal Muzdalifa jóge ci Muzdalifa ilaa Minan jëm ca Minan qaa qaala nee fa kilaahumaa ñoom ñaar ñëpp qaalaa nee nañ lam yazal dañutoon annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yu labbi doon talbiya maanaam euh, hatta mbete rama daal di sànni jamratul aqaba mooy jamratul aqaba léegi laaj bi moom mooy euh, sayyidna Usaama nu mu def parce que moom maanaam lu tax moom mu nettali wax bi parce que moom nee na xaalaa ñoom ñaar ñoo wax maanaam mel ni comme si moom ñoom ñaar ànd nañ waaye loola bokk na ci koy yëkkati mooy ne Seydina Abdullah maanaam moom ci boppam maanaam moo téyeloon maanaam mu fële li muy tekki li muy tekki moom mooy kenn yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy Seydina maanaam dafa demoon xam nga moom mooy dafa jiitu woon daa bokkoon ci ñu jiitu moo Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dañoo bokkoon ci ñu jiitu waaye ginnaaw bi Seydina Usaama radiyallahu anhu dafa àndaan ak maam bi maam bi yëpp sax xam day yegsi maam maam ñu ànd maanaam loolu moom moo tax moom mu mën a xam lan la yenente bi def sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, bi comme gis nañ ko léegi maam gisoon nañ ko hadith numéro mille cinq cent quarante-trois mille cinq cent quarante-quatre euh, nii gis nañ ko hadith numéro mille cinq cent mille six cent quatre-vingt-six